a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. al-mab'uusi rahmatan lil caalamiin. sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin. wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi di wax ci ilmul miiraas muy ilmul faraa'id ñu ngi woon ci côté alxisaab newoon ci at-taasiil li jëm ci génne bopp masala yi waaye xam bopp masala yoo yële yan lañu gis yi nga xamante ne nii awlu am na ci ak bu ci deme bu ci amee nan lay deme ak bu nekk ci ñoom awlu gi ñaata yoon la mën a am ci ñoom lañ ko mën a compat yooyu yépp gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu tamit yi nga xam ne awlu du leen dugg yooyu amuñoon benn problème gisoon nañ li jëmoon ci seeni mbir ak exemple li jëmoon ci yoo yële kon loolu daal mooy yi nga xam ne moom lañ gisoon ci jataay yi weesu eh, muy yom so mu nekk ama ama am solo euh, mu jara xam cause pour ki nga xam ne mooy miraas yii nii yépp ñu fi wax dafa nekk yoo xam ne dañoo indispensable laa budda minha la budda min ma'rifatihi qabla qismati qismati tarika laata nit di miraas il faut yii mu xam leen waaw waxoon la nag képp koo xam ne yàgg ngaa miraas lii bees ci yow mooy xamal ne comme wa kam wa kam kam wa kam wa kam ci miraas yàqita ñaata ci ñaata ay miraas nga yàq waaw ba gaa yi far jàppale spécialiste di la woo fu ne ndekete yoo woon miraas danga doon séddale waaw bu dëng ndax miraas ku ko séddale séddale bu wuteeg def jaare ko yoon wi suñu boroom bu wuteeg wi suñu boroom subhaanahu wa wax ñu jaare ko fa ku ko def mu wuteeg lool rek nala leer ne yow moom defoo fi dara mooy danga doon séddale te wuute nga li suñu boroom wax te loolu tilk idan qismatun diza tey nag ñu waroon a gis al masalatu al mushtaraka wala al masalatu al wala al masalatu al lan mooy al masalatu mushtaraka wala musharrika wala mush musharraka eh, loolu eh, al mas'alatul mushtaraka d'abord fan la baat bi jóge mooy xam nga musharraka musharraka dañuy wax musharraka bi fatxi rai bi fatxi rai dañuy wax ñaar yépp dañuy wax musharraka di wax musharrika euh, comme lii Ibnul Mardini raxmatullaahi alayhi boroom sharx arraxabiya mu ne wahiya bi fatxi raa'i wa ba'duhum yukassiruha mu ne dañuy wax moom musharraka lañuy wax waaye ñenn ñi dañuy mooy ndax raa bi lañuy def fatxa mu musharraka waaye ñenn ñi dañu naan dañ ci dañ koy def kasra mooy dañ koy damm def ko ci suuf ne musharrika après mu am lu mu ci teg ne wa ba'duhum yusammiha al mushtaraka mu ne am na ñoo xam ne nag al mushtaraka lañ koy woo te loolu moom la boroom boroom matn bi di al imaam ar raxmatullaahi alayhi noonu la ko tudde bi muy def dane euh, manaan daal euh, kii moom boroom sharaa al mushtarika waaye al imaam al raxabiyu musharrikal def baabul musharrika bi mu def ñeenti bayt la ko def mu ne wa in tajid zawjan wa umman waritha wa ixwatan lil ummi xaazu thulutha wa ixwatan aydan li ummin wa abi wastagraqu lmaala bifardi nusubi fajcalhum kulluhum li ummi wajcal abaahum xajaran fi lyammi waqsim ala al-ixwati thulthu tarika fa haadihi al-mas'alatu al-musharrika waaw boroom ar-raxabiya noonu la ko waxe moom al-musharrika la wax waaw léegi amaana moom matn bi mu ci yor mushtarika la bind ndax dane wa ba'duhum yusammiha al-mushtarika kama dakaraha al-musannif moom dane comme boroom ci taalif kii bi ni mu ko defee mais man bi ma ci yor euh, bindul mushtarika al baabul musharrika moom la bind baabul musharrika waaye euh, loolu moom jombut léegi euh, kon al musharrika bii nii kon euh, léegi lan lay tekki ci mooy loo xam ne dañuy dañ leen koy ishtaraka ah loolu la léegi nañ xool li borob xaasiya bi wax muy al-allaama al-Baqari mu ne qawluhu baabul musharrika ilax ah mu ne bi fatxi raa kama dabata kama dabataha ibnu Salaah wan-Nawawi rahimahumullah mu ne al musharrika al musharraka walla bi fatxi raa mooy ñaar yi dañuy wax musharrika di wax musharraka di wax mushtarika mu ne kanta musharraka bi fatxi raa comme ni nga xam ne noonu la ko maase daal di koy euh, dabtoo ki nga xam ne mooy al imaam ibnu Salah saaxibu mooy boroom ci wàllu ilmul xadiis mustalax alxadit alimam ibnu salaah wannawawiyu yaxya ibnu sharaf annawawiyu raxmatullahi alayhi raxmatullah alayhima mu ne loolu noonu mooy al al musharraku fiiha mooy ki nga xam ne dañ koo boole ci mbir yi waaw waaw après mu wax euh, bi wa bi kasriha ala nisbati tashriiki ilayhi majaazan mu ne kantaa ci bu dee dañ koo damm mooy par rapport ak bokk bo ak tashrik bokk gi nga xam ne boole gi nga koy boole ilayha majaazan ci wàll loo xam ne sens figuré la waaw mu ne waxaka cheikhu abu hamid mu ne a abu hamid rahmatullahi alayhi moom daal dinay al mushtarika bi taa in ba'da moom dafa indi mooy abu xaamid al-Ghazali rahmatullahi alayhi ab taa boo xam ne daf koo def après shiin bi bi taa in ba'da shiini ah waaw mooy almustarika mooy li ñu doon wax sànq wala almustaraka ah loolu lépp yi dañ koy wax léegi nag kon mooy mbir mi en fait eh, nga ne ma fii eh, lan lay wax fii mooy en fait fii nii masala bi ci miraas lañ ne mooy affaire bi lii la demee dafa am femme bu génn àddina bàyyi fi ñoo xam ne bàyyi fi jëkkër yaay ak ay mbokk yoo xam ne ñoom ñoo bokk yaay kese mooy comme ñu ne ñaari sœur yoo xam ne yaay kese lañ bokk waaye bàyyi fi ñetti sœur wala ay sœur yu bari ay ñetti sœur yoo xam ne ñoom liñ bokk hein mooy ñoo bokk ndey ak baay waaw ak non ñetti frère yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ak ak benn sœur boo xam ne ñoom ñoo bokk moo bokk ak ki faatu madame an ndey ak baay kon mooy boo seetloo boo génnee jëkkër ji tegu ne yaay ji ñi fi nekk ñépp ay mbokk ki faatu lañu suwaa yaay lañ mbokk wala nday ak bàyyi ah ci nekk góor wala jigéen góor ak jigéen a ci yam hmm? ñetti góor ak jigéen non ñetti góor bokk yoo xam ne mook madame a nday ak ak ñaari frère yoo xam ne wala ñaari sœur yoo xam ne ñoom ñoo bokk lan ñoom ñoo bokk yaay ak kenn koo xam ne moom ndaw beneen sœur boo xam ne moom ak madame a ñoo bokk nday ak bàyyi léegi nag affaire bi lu tax ñu koy woo almustarika wala almusharaka ah mooy ba ba loolu xewee mooy lu fait que miraas mi mu am ñoo xam ne moo dinañ ko gis fenn la jóge ak wuuteeg boroom xam-xam yi ci masala bi parce que ci Seydina Omar ibn al-Khattab lu woon jamonoom mu jël miraas mi boole ko boole ñoom ñëpp mooy exwa yi xam nga ñi ñëpp ay sœur lañ ci madame A wala ay frère ci sœur lañu ci madame A ñaari ñaari frère am yi mbokkal yaay wala ñaari sœur yi mbokkal yaay ah? ak ñetti frère yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay ak benn sœur bi mbokkal ndey ak baay ñii nii ñëpp ay ay frère lañu ak i sœur ci ñii dañoo bokk ak moom nday ak bàyyi ñële moom bokk ak moom lan li nga xamante ni yaay kese la le fait que nag Seydina Omar ibn al-Khattab comme niñ koy leerale ci kanam mu jël affaire bi boole leen ko boole leen euh, lañu war a am mu boole leen ko ñoom ñépp ñu war cee yem ñu bokk ko ñoom looloo tax ñu koy woo al musharaka mooy li nga xam ne dañoo jël boole leen ko ñoom dañoo ko bokkoo te dangay gis ne aku shaqiq uxtu shaqiqa ak ak ak axuli umm am nañ différence mais fii nii parce que ni kaa bi di demee la dinañ ko wax léegi affaire bi kaa bi la mooy euh, Seydina euh, oh, pardon euh, mooy kii bi musharaka en dafa am loo xam ne arkaan la ci mooy ponk la mooy gis kaab yi nii nii lay demee léeg-léeg boo amee quelque soppeeku du ko yàq mais dafa am yoo xam ne pilier la ci ngir ñu ne ñu xam ne lii musharraka la mooy jëkkër moo fiy ne koo xam ne jëkkër lay doon ak koo xam ne moom day am sudus moo xam yaay la moo xam maam ju jigéen la ndax maam ju jigéen bu fi yaay newul day taxaw palaasam te bu boobaa li li yaay doon am sudus moom sudus lay am waaye mooy jëkkër mooy madame A moom bu faatoo ndaw si bu faatoo dafay bàyyi ay frère wala ay sœur parce que loolu mooy tax jëkkër ji day jël un demi alal ji yaay ji jël sudusam muy un sixième am wala maam ji léegi nag mu des deux beneen ponk bi mooy minimum deux ci sœur yoo xam ne yaay kese lañ bokk waaw moo xam sœur lañ moo xam frère lañ minimum na ci deux nekk loolu loolu dafa nekk loo xam ne lu indispensable la ci ruknu la pilier la ci musharraka masalatul musharraka waaye mu am ñoo xam ne ñoo ay frère lañ yoo xam ne ñoo madame ami faatu ñooy bokk nday bàyyi te ëpp kenn waaw mooy lii moom mooy pilier yi mooy pilier yi nga xam ne ci la masalatul musharaka di amee dangay gis kon ginnaaw jëkkër boo tegee ne yaay mooy frère wala sœur yoo xam ne ñaar minimum ñaar yoo xam ne yaay kese lañ bokk yu mu fi bàyyi ak ay frère yoo xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi wala ñu bokk bàyyi waaw fokk lii nii lay demee lii mooy cadre bi lii mooy cadre bi jëkkër ak koo xam ne day am sudus moo xam yaay walla maam yu jigéen yoo xam ne bu yaaya fi newut ah ak kan ak ay doom ak ay ay bokk ay frère ci sœur mais frère yi mu bokkal yaay wala sœur yi mu bokkal yaay minimum dinañ mat deux buñ matee benn bu dee un kenn kese mooy affaire bi loolu man du nekk musharraka du nekk musharraka du tout waaw waaw léegi frère yi mbokkal nday ak baay bari waaw léegi nag affaire bi kon lii la euh, Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum dañuy nettali boo demee ci kutubu al faradiyin al fuqaha rahmatullah aley dañuy nettali ne ah këne seydna umar de radiyallahu anhu bi muy door a nekk xalifa bi muy nekk xalifa Euh, dafa muy juste bi mu nee xalifa dañ dafa am kaa bu mel nii moo ko dikkal kaa yi kaa bii moo ko moo ko dikkal mooy li ñu wax sànk mooy lan mooy ndaw soo xam ne dafa faatu dañ ko ndil masala mi bàyyi fi jëkkër mën a la bindal jëkkër defal xoola nañ doon def bindal zawj bind naa zawj wala l'époux wala jëkkër deux points bàyyi fi yaay nga ne ma manal demal ci suufu ligne bi nga bindal ma ca mama walla mère walla ndey walla yaay walla umm umman bàyyi fi yaay bàyyi fi minimum deux deux ci ay jëm kaw mooy nañ wax deux yoo xam ne ci mook madame A mi faatu ndaw si faatu ñoo bokk yaay waaye bokkuñ baay waaye mu bàyyi fi ki nga xamante ne ni mooy euh, frère yoo xam ne ñoo bokk ak ndey ak baay ak moom moo xam benn frère jëm kaw waaw benn frère jëm kaw même bu dee oxtu shaqiqa même bu dee sœur sax jëm kaw benn sœur jëm kaw ci lañu léegi nag ñu indil ko Seydina Omar ne ko affaire bi xam nga lan la daa am ku génn àddina bàyyi fi benn ndaw bàyyi fi jëkkëram yaayam ñaari sëram yoo xam ne ñoo bokk ñoo bokk yaay ak ñetti euh, frère yoo xam ne ñoo bokk nday ak baay ak kenn koo xam ne sër la la mu bokkal nday ak baay lii lañ wax Seydina Umar ibn al-Khattab bi ñu ko ko waxee première année bi at mu njëkk bi mu nee xalifa mu daldi àttee nii te loolu yaakaar naa ne bu ma la bàyyi woon war nga koo war a mën a def man la essayer d'abord bala ma laa wax nan la def ma xool yow est-ce que liñ fi jàng yépp ah ci xool nan lañuy ñuy départager ak nan la alquranul azim daldi séddalee tarikaat yow est-ce que yow yaa ngi bàyyi xel ci loolu ba léegi yaa ngi koy man nga ne ma bismillah aywa ma essayé ma la kii jëkkër lu muy am comme que madame a moo faatu mais bàyyi na fii lan bàyyiwu fi doom gis nga amul doom ma ne ah kon de kon falakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad kon de baax na non moom li muy am mooy mooy moitié alal ji alal ji lañuy xaaj ñaari xaaj mu jël benn bi moom jëkkër ji ndax alquran moo wax aaya 12 ci suuratu nisaa walakum ñeel na leen nisfu xaaju maa la nga xam ne taraka la fi wocc waccu azwaajukum seen jëkkër yi seen jabar yi bo in lam yakun lahunna wala bu dee ne bàyyiwuñ fi doom maram an ak bàyyiwu fi doom kon jëkkër ji damay def ci kanamam un demi mana la c'est bien ça très bien kon bindal ma un demi ci kanam fi nga bind zawju wala lépp wala jëkkër ma ne la yaay nag <clears throat> nga ne ma yaay moom sudus te sànk sax wax nga ko nee nga laa laa arkaanu masala bi il faut mu am koo xam ne jëkkër ak yaay joo xamante ne wala yaay wala maam kuy jël un sixième kon un sixième lay jël ma ne la waaye wax ma fan la tegu waaw wax ma fan la tegoo nga ne ma mooy aaya onze bi suuratu nisaa fa in kaana lahu ixwa fa li ki faatu bu dee ne <coughs> daf fi bàyyi ay frère wala ay sœur kon yaay ji mooy am un sixième waxoon nañ la nag bu doon benn frère kese la aaya bi li muy junj mooy ne loolu terewul yaay ji am sulus ba mu waxoon ca kaw ne fa in lam yakun lahu waladun wa kese la fi bàyyi terewul yaay ji di am un waaye bu dee ne nag dañoo ëpp in kaana mooy wane ne la wax nañ la pluriel bi frère deux la commencé waaw te fii bàyyi na fi madame A bàyyi na fi kon lu ëpp ñaari frère kon nag yaay ji kon un sixième ma ne la kon bindal ma un sixième ci kanamu yaay ji ma ne la léegi lu ci tegu nga ne ma ñaari frère yoo xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk yaay bokk ñoom ñoo bokk moo madame A ñoo bokk yaay ma ne la loolu moom looy def ci kanam. looy def ci kanamam mane kooku aaya douze wee ko réglé ma nan la ko regle fan ma mooy fi mu naan wa in kaana rajulun yurasu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhum as-sudus fa in kaanuu min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth kon thuluth la ñuy am waaw lu tax ngay am thuluth tekki li nga wax ma ne dane wa in kaana rajulun yurasu kalaala bu dee dafa am benn waay boo xam ne dafa faatu ñu war koo donn bàyyiwu fi waajur wu góor te bàyyiwu fi ay doom aw imraa walla sax jigéen la mooy jigéen goo xam dafa faatu bàyyiwu fi baay mooy aslu amu fi aslu bàyyiwu fi faran mooy amul cosaan mooy cosaanam faatu na muy baayam wala maamam wa in alaw ak lu ñu kawe kawe lu ñu dem dem waaye bàyyiwu fi doom wa in nazalu bàyyiwu fi doom ji mu jural ci geñoom wala du sul bi waaye jurul bàyyiwu fi sax doom joo xam ne doomam a ko jur léegi mu ne kooku noonu walahu axun aw uxt mu bàyyi fi nag frère wala sœur fa li kulli waaxidin minhuma sudus kum ci man di nekk fii ku fi positionné wu du déedéet wax naa la fii tout le temps boobu ma préciser ko waaw mooy bu dee frère bi kese fi nekk ci xaal bi ci situation bi moom day jël un sixième bu dee sœur bee fi nekk ci xaal bi moom kese day jël un sixième waaw waaye alxuraan lim ci teg nag moo tax ma ne kii nii un tiers lay am ndax deux ixwali umm la fi bàyyi frère yoo xam ne ñoom ñoo wala frère wala sœur yoo xam ne ñoo bokk yaay mooy lim ci teg ne fa in kaanu akthara min dhalik bu dee ne ëpp nañu lii mooy ëpp nañ benn fa hum shurakaa'u fi thuluth ñoom ñooy bokk thuluth boo bële ñoo koy bokk waaw mooy thuluth bi un tiers la bokk da kon ëpp nañu deux te ñii waxoon nañ la ijmaa la këne li nga xamante ne mooy frère yi muy wax mooy frère yi mbokkal yaay waxul ak frère yi mbokkal baay consensus boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que ne ñooñu lañ ci jublu mais jubluñ ci ñi mbokkal baay wala ñi mbokkal ndey ak baay mais ñi mu bokkal yaay la. na ne kon looloo tax sudus lay def ci kanam léegi nag mu des nga ne ma ma ne la léegi trois axu shaqiq yi nag mooy ñett ñi nga xam ne. ñoom ñoom ak madame ami faatu ñoo bokk ndey ak baay ñett ñu góor ñooñu ñoom ñoo ci des ak kan ak seen sœur bi nga xam ne mook madame a ñoo bokk ndey ak baay ñooy ñett ñi fi des mooy ñeent ñi fi des ah ñetti ñetti frère yoo xam ne ak madame añoo bokk ndey ak baay ak benn sœur boo xam ne ñoom madame añoo bokk ndey ak baay ñii des moom ana lay deme lana ma ñii ah. hmm. hmm. moom noo man di ñuy xaw lu ñuy am waaw man de xaw lu ñuy am mene la ah <coughs> bu ñu toppee règle yi ñu gisoon yépp mooy ni ñii nii duñu am dara ma ne ma lu tax duñu am ma ne la parce que ci xaal bu mel nii alquran waxul dara ñoom lu ñuy am alquran waxul fenn ne ñii nii même bu dee ñoo gën a bokk ak madame ami dem ndaw si faatu que ñaari frères yi nga xam ne yaay kese lañ bokk xam nga ko gën a bokk mais dañ daan la xam nga lu tax ñay ñii nii ñii asaba lañ ñii nii gis nga trois axu shaqiq yi. seen sœur nga xam ne ñoom mën nañ ko tansib dañ koy tansib mais ñoom asaba lañ mooy ne ñoom yarisuuna bi tansib parce que sœur fa muy doon ne moom kese sœur yi yim bokkal ndey ak baay mooy lañ la waxoon ca fin wu saar ba aaya 176 yastaftuunak qul allahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma taraka waaw kon mooy dane woon in imru'un halaka ci gàttal bu dee dafa am benn waay bu génn àddina bàyyiwu fi doom walahu uxtun waaye nag bàyyi na fi sœur boo xam ne moo bokk ak moom nday ak baay wala ku bokkal bàyyi kese falaha nisfu ma tarak sœur boobu mooy jël moom moom moitié wu li fi kooku magam jooju bàyyi wala euh, kii magam jooju bàyyi waaye wa huwa bu dee sœur bi dafa faatu jëkk kii frère am boobu mbokkal nday ak baay wala baay kese ne fi kooku mooy dondu lépp parce que mooy moo koy mooy nekk en sabam lépp lay jël waaw moom lépp lay jël bu dee bàyyi fi sœur bi bàyyi fu doom bàyyi fi kenn bàyyi fi keneen ak yooyu ñeneen yi nga xam ne comme ñoom ak yaay ak ñoom hmm? même bu leen fi bàyyi sax frère bii dina doon waaye wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad bu dee na amul doom waaye fa na kanat ithnatayni bu dee ñaari sœur lañ jëm kaw falahuma sulusaani ñoo moom deux mi mimma tarak dañ naan la fii léegi xam nga sulusaani deux tiers dala wax fa in kanat ithnatayni est-ce que fii loo am fii ay uxtu lay wax uxtu shaqiqa uxtay ak uxtu shaqiqa la ak uxtu li ab ak uxtu uxtaani shaqiqataani wa uxtaani li ab mooy aaya boobu li muy wax mooy ñii lay wax ñeenti façon nit ñépp di ay jigéen néew ñépp ñii di ñaar ñi di ay sœurs ñeneen ñaar ñi duñu sœur germaine sœur paternelle lañ mooy papa kese lañ bokk ak ki dem parce que kim ne mooy bi mu ne bu dee moom rek a fi nekk inimri'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukht lool uxtu boobu wax naa la mooy uxtu shaqiqa wala uxtu li ab mooy ku ci nekk bu dee mooy exemple bañ joxe woon waaja fa waaja ñu woo woon ndaw sañ woo woon ne ko ah maay médecin chef xawma lan la légiste de du district de kii de Kédougou waaw kii yooyu ab ah, mooy loolu ñu ne ko sa rakk ji de moo fi moo faatu sa numéro lañu gis mooy exemple boobu mooy moom bu dee ñoo bokk ndey ak baay sœur boobu mooy doon moitié wu alal ji bu dee ne baay kese lañ bokk te moom kese fi nekk it mooy doon moitié alal ji après lim ci teg wa in kaana tasnatayni mooy bu dee deux lañu fii est-ce que ñoom fahum shuraka falahuma thuluthaani ñooy moom thuluthaani deux tiers dama lay laaj suñu exemple bii uxtu shaqiqa ñaata lañ ci am dama uxtu shaqiqa kenn lañ ci am waaw nga ma mais uxtu shaqiqa lan moo tax kon moom suñu boroom ne inimri'un halaka laysa lahu walad mais loolu waxoon nañ góor a jigéen a ci yam mais madame ami faatu amul doom ma ne la waaw wala hu uxtun am na sœur uxtu shaqiqa bi mu ngi fi moom amuñu deux uxtu shaqiqa euh, d'accord na parce que trois frères shaqiq lañ am ashiqa mooy trois ikhwa ashiqa mooy ñetti ñoo xam ne ñoom ak madame ami faatu ñoo bokk ndey ak baay mais ñoom ñett ñépp ay góor lañ kenn kese lañ ci am keneen ki moo bokk ak moom ndey ak baay ñeenteel bi te jigéen la ma ne la waaw nga ne ma waaw lan moo tax kon moom du doon fii kii amul mooy kaa bi mu ngi nii ah loolu la alxuraan waxa ah. man xaw ma noo ko bëgg a dégg mais jaaxal nga ma ma ne la noo xaaral nu mën a jaaxale xaaral waaw yow yaa inimru un halaka ni jëlaat li nga doon bu nit faatoo laysa lahu walad amul doom wala hoo ñeel na ko uxtun sœur kon am nañ sœur bi ngay wax fii ah nga ne la aussi maa ngi di ko gis mooy mooy kiñ mujjee bind benn uxtu shaqiqa waaw ma ne la léegi lu mu ci teg falaha nisfu ma tarak moom moom moom moitié bi moitié bi dañ naan la nag gis nga wax nga dëgg waaye xam nga kii daa am ñu ko xaj miraas ñii gis nga femme bi daa am ku ko xaj miraas nga ne ma kan la ma ne la gis nga frère yi ci kaw yim bokkal nday ak baay ah yim bokkal nday ak bàyyi te ñoom ñépp ñu bokk nday ak bàyyi ak madame ami dem ñoom ñoo tax amul eh, ma awi ah ma la yaa ngi fàttaleku doon naa la fa al axul mubaarak ak al axul mash'um ma sii sii al axul mooy ki nga xam ne frère bi nga xam ne bu dul woon moom doo am ma ne la keneen ki nag al axul mash'um mooy yow miraas mi bu dul woon moom yow doo am te kook mooy ki muy tansib ba tax mu mën a am alors que moom bu doon femme ba kesee fa ne moom du am ñu woo ko al mubaarak kantaan ak ki nga xam ne al axul um cette fois-ci lam mooy la al axul mubaarak def moom contraire bi la def mooy moom sa présence moom ba mu fi nekkee daa tax sëram du am parce que lu tax mooy dama la xoolal moo tax déglul la finesse du Coran il faut bien voilà il faut mooy mooy sew sew alquran gis nga bi mu lay wax fii est-ce fii dama lay laaj aaya bi nga wax fin wu aaya suratu nisa dane walahu inimru'un halaka laysa lahu walad walahu uxtun mooy ne ab moom kesee fi ne ah, loolu lay tekki de amul beneen frère wala hu uxtun mooy am mu am frère bu amee frère parce que bu amee frère bu góor mooy frère waaw frère góor lay doon mooy sœur la moom sœur bi kese fii ne mais bu frère ñëwee te ñoom rek ñu ne fi mooy frère gisoon nañu asaba bil al asabatu ma al ghayr ak al asabatu bil ghayr hein parce que bu boobaa ñu góor ñi ñoom ay asaba lañ ñu góor ñi ay asaba lañ mooy ne gis nga bi ñuy gis al al al al al al asaba al asabatu bil ghayr parce que al asaba ma al ghayr ay jigéen kese la ñuy doon mais al asabatu bil ghayr boo fàttale ko mooy ndaw si nga xam ne hein xam ngay jigéen lañu woon yoo xam ne dañuy nekk asaba parce que seen seen mbokk mu góor moo tax ñu nekk asaba bu boobaa ñoom bu doon dañoo war a doon ne ci cër boo xam ne suñu borom moo ne lii jox leen leen ko seen mbokk yi présent nekk fa loolu mooy bu dee seen mbokk yooyu newuñ fa góor ñooñu newuñu fa seen càmmañ yooyu comme yeen koy ni ko ñuy wax ci wolof ñoom bu ñu fa nekkee dañ leen di toxal jële leen ci ñuy ñu war a doon ne ci fard léegi ñuy doon ne ci temps yi te bu boobaa bu ñuy doon ne ci temps yi ci la li aaya bi di wax moo tax mu ne la mooy falil zakari mithlu hazzil unsayayni foofu lay ñëwee waaw mooy ne en fait ndaw si dañ koo toxal te ki ko toxal mooy frère am bii wala frère am yii ñoo tax waaw parce que boo fàttale ko al asabatu bil ghayri waxoon nañ la al ukhtu shaqiqa moo xam benn wala deux kaw benn wala deux jëm kaw day nekk asaba bu dee frère am bi mu bokkal nday ak baay daf nekk mooy da koy dindi ci mu bokk ci asxaabul furuud indi ko ci ñi nga xamante ne ñoom ni ñuy doon ne léegi mooy di tansib dañuy xaar bu waa asxaabul furuud ñeneen ñi nga xam ne amul kenn ku leen yiir xam nga kii xaj bu nuqsaan la al xaj bu xaj baan xaj bu hermaan wax xaj bu nuqsaan bul fàtte loolu noo tax affaire yi lépp duggante waaw benn la un tout la il faut mooy ni ngay avancer bul foog ne la nga la nga weesu da koy fàtte déedéet la nga weesu da nga koo soxla parce que moom booy dem da nga fa war a ànd ak moom ndax masala yi ñu war a résoudre ñoom da nga leen di soxla gis nga xaj bu nuqsaan boobu moo dugg uxtu shaqiqa te uxtu shaqiqa mi alxuraan ne woon nisfu lay jël bu dee même cas bii la. man halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa lahu akhun aw ukht waaw wa lahu ukhtun bokk ma naan akhun aw walaw ukhtun mu am kiiw falaha nisfu ma tarak mooy moom moitié mais parce que axu shaqiq newu fa mooy frère mu bokkal nday ak baay dafa newut bu fa kenn kese nekkee da koy puus jële ko ci foofu dootul don na ci ci cër waaye day donn bi temps mooy day xaar ñeneen ñi comme jëkkër ji nga xam ne moom alxuraan ni ne jël lii ak lu man di demee kaa bu ñëw jëkkër ji moom lii lay jël yaay ji nu kaa mën a demee te waxoon nañ la bokk na ci ñi nga xam ne ñoom xaj bu xermaan du leen dugg xaj bu nuqsaan dina leen dugg mooy dinañ leen yiir wàññi lañ waroon a am toxal jëkkër ji ci moitié yóbbu ko ci nisfu non ci ci nisfu yóbbu ko ci rubu toxal jabar jabarit jabar toxal jabar jële ko ci un yóbbu ko ci un huit toxal yaay jële ko ci sulus yóbbu ko ci sudus waaye du ñu ñàkk alors que ñeneen ñi xa est xoolal jigéen ñi dañ ne woon la ñett ñii la ñooy ñi nga xam ne ñoom xaj bu xirmaan du leen dugg mooy yaay doom ju jigéen walla doom ju jigéen joo xam ne doom ju góor a ko jur bu dee moom rek a fi ak kan ak ki nga xamante ne mooy jëkkër ak jabar boobu ñii la ñoo ñàkk est ce que uxtu shaqiqa ci la dama lay laaj rek ah unshituka billah est ce que ñu limoon uxtu shaqiqa muy sœur germaine ki bokk ak ki faatu ndey ak baay est ce que kooku waxoon nañ ne moom xaj bu xirmaan du ko dugg bokku ci. moo tax moom na xaj bu xirmaan bi ko dugg mooy frère am yi ko dugal frère yi mu bokkal baay ba ñëwee ñoo ko jële ci euh, euh, bi an tarisa mu war a donn bi bi bil fard ñu yóbbu ko muy war a donn bi tansib waaye problème bi yépp nag fii mooy lan mooy nga ne ma mais kon lan moo tax nga ne amul kon kay nañ xaar kon uxtu shaqiqa trois uxtu axwa shaqiqa yi ashiqa yi muy ñu góor ñi trois frères yi yi nekk ci mooy ñu mujj ñi nga xam ne defalaguñ leen dara nga ne yow du am mais ñoom ak seen sœur bi ñu bokkal ndey ak baay kon asaba lañ ma ne la waaw looloo tax nga ne ma mais kon léegi ñoom nañu xaar bu ndax parce que asaba yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam li mu wax kay dafa leen alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fali awlaa rajulin zakar jël leen li nga xamante ne nii mooy a li suñu boroom wax ñu joxe ko ngeen jox ko ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom wax ñu jox leen fama baqiya lu des nag fali awla rajulin zakar waaw ki nga xam ne mooy ki gin a nekk ki ki ki góor gi gin a jege euh, góor gi gën a jege moo koy ki gin a jege ki dem moo koy moom waa kon kay te ñoom ñu ngi fi ba pare temps sib seen sœur seen uxtu shaqiqa bii nga xam ne moo fi nekk ñu bokk ndey ak baay seen sœur germaine bii bokk ak madame A comme ñoom ndey ak baay ñoom ñu tansib ko ñee kon yow nañu xaar nañu séddale affaire bi ba pare la des ñoom ñoo koy moom yow séddale goo ne du am ma ne la parce que affaire bi c'est waaw léegi demal demal léegi demal ma woon la nga ne ma waaw kaay ma dem ma ne la zawju léegi nañ jël suñu programme kon jëkkër lépp ci kanamu jëkkër loo amoon nga ne ma kanamu jëkkër de un demi laa amoon ma ne la léegi kon il faut euh, kanamu yaay nga ne ma un six ma ne la ñaari sœurs yi mbokkal bokkal ñaari frères yi mu yaay nag ma ne la ñoom de un tiers laa amoon ma la léegi nañ dugg ci suñu programme ba nga ne ma ban programme ma ne la ñoomin tamaasul ñoomin tadaaxul ñoomin tawaafuq ñoomin tabaayun duggal ma foofu ma seet parce que bopp masala bi lañuy seet ngir mën a séddale cër yi ci ñii war a donn lu des ndax ñoo fi asxaabul furud kon uxtu shaqiqa d'accord nañu li tax kon uxtu shaqiqa xam nga kon lu tax dernière aaya bi nga wax ci suuratu nisaa lu tax du am mooy frère am yi te bu boobaa frère bu mel noonu la ñuy woowe al axul mashum <laughs> mooy frère bi nga xam ne moo tax yow mi waroon a doon doo doon doo am ndax moom <laughs> waaw ashuum mooy gaaf <laughs> ak ko mooy gaaf comme si moom ba mu ñëwee rek la tax yow doo doon waaw noonu lañ koy woowe quoi ci faradu yu nay al axul mashum ak al axul mubaarak mooy contraire am léegi nag ma ne la kon léegi duggal ma ci programme bi nga ne ma bon léegi taba ñoomin tamaasul tadaaxul lay seet ñoomin tadaaxul tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun ma ne léegi Euh, deux xoolal ma ci suuf deux nga am bu zawj six bu umm mooy li nekk ci suuf fraction bi trois nekk ci suuf léegi xoolal mañ entre deux ak six ndax tamaasul am na nga ne ma tamaasul amu fi ma lu tax amul tamaasul nga ne ah deux nga wax ak six bokkuñu ma ne la hal baynahuma tadaaxul est-ce que tadaaxul am na nga ne ma tadaaxul xaaral ma xool ma ne la hal baynahuma tadaaxul ma ne tadaaxul si tadaaxul am na kon ma ne lu tax nga ne am na ma ne ah damay def six du tadaaxul mooy damay jël chiffre bu mag bi diviser kook chiffre bu ndaw bi muy 6 kon diviser par 2 mu jox ma 3 bi duuni kasra amul virgule kon tadaaxul am na ma ne ko la ma ne la inda tadaaxuli maada nafaal bu tadaaxul anee mu ñuy def lan la la règle ba waxoon maada qaalatil qaida inda tadaaxuli nga ne ma haa règle ba de waxoon na inda tadaaxuli damay rejeter li nga xam ne mooy chiffre bu ndaw bi naxudu al adad al wa nulghil al asxar damay jël chiffre bu mag bi daal di rejeté chiffre bu ndaw bi ma ne la ban mooy chiffre bu mag bi nga ne ma 6 ma ne la kon gardeel 6 rejeté nga 2 hein nga ne ma waaw ma ne la léegi lan moo des nga ne ma 6 ak 3 ma ne la 6 ak trois hal baynahuma tamaasul est-ce que tamaasul am na nga ne ma déedéet ndax 6 nga wax ak 2 ak trois kon bokkuñ ma ne hal baynahuma li nga xamante ne nii mooy tadaaxul nga ne ma ma ne la est ce tadaaxul am na ma ne tadaaxaara ma jël chiffre bu mag bi six divisé ko par trois ndax dina ma jox résultat boo xam ne du am damm du am virgule ma ne ah six divisé par trois égal deux ah kon baax na kon baynahuma tadaaxul ma ne la règle bi nga wax léegi répété waat ko ci tadaaxul ma ne nag tafi bil adadil kabir wanul al asghar dañuy doyloo chiffre bu mag bi réciter chiffre bu mag bi ma ne la lan mooy chiffre bu mag bi fii nga ne ma six la ma ne la lan mooy kon moom ngay eh, téye chiffre bu ndaw bi mooy man nga ne ma trois ma ne rejeté nga ko kon ma ne la waaw ma ne la kon bindal ma six ca kaw mooy suñu bopp nag nga ne ma bind naa six ma ne la nag gis nga du six bii comme niñ ko yàggee def rek ah moom ngay tas ci ñu war a doon ñépp mooy diggante jabar ji noo jëkkër ji fi ne. yaay ji ñaari exwali umm yi mooy ñaari sœur wala frère yi mbokkal yaay kese moom madame ami faatu ak trois frères yi nga xam ne ñoo bokk nday ak baay ak benn sœuram bi mbokkal nday ak baay ñii ñépp kon siis bi moom nga leen war a tas pour ñu xool parce que yaa doon laaj ne ma xadiis bi dañ alxiqul faraa'id bi ahliha fama baqiya ñun nag xamaguñ ndax mbir mi des na kon mënuñoo wax ñii duñu am man je ne suis pas d'accord man a très bien d'accord naa sa objection bi mais comme que moo taxoon ma ne la jaaral fii ñu tas tassiis bi ci ñii est-ce que dina leen mateen mbir nga ne ma bismillah léegi nga ne ma ma ne la aywa tasal nga ne ma zawju kon un demi lañ defoon mooy xaaju alal ji kon ñaata part moo fi nekk nga ne ma 6 la ma ne la kon 6 divisé par 2 parce que ah part yooyu li mu toll lañuy ñuy xaaj ci digg bi ja jàpp jëkkër jël xaaj bi wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad ma ne la waaw kon ma ne la bindal kon 6 divisé par 2 3 la nan la bindal ma 3 ci kanamu jëkkër wala lépp wala loo ko bindee incha wala zawj nanu bind naa. ma ne la léegi al umm lan la doon am nga ne ma umm un sixième ma la nooy def nga ne man damay jël six bi nga xam ne mooy suñu bopp masal diviser ko par six un sixième ma ne lan la lay jox mu ne un ma ne la kon bindal ma un moom ci paar yi benn paar la ci am moom yaay yi nga ne ma bind naa un ma la léegi <coughs> kan moo des nga ne ma ñaari frère wala ñaari sœur yi mbokkal yaay ma ne la ñooñu ñaata lañ amoon nga ne ñooñ un tiers lañ am mooy alal ji ñu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi ma ne la lool noo koy régler fii nga ne sama bopp masala bi laa jël muy six ba léegi daal di koy diviser ak trois ou un ah ma ne la lan la lay jox ma ne ma la deux ma ne la bindal ma deux kon ci kanamu ñaar ñooñu nga bindal ma deux ma ne la du asxaabul furud jël nañ li ñuy jël jeex nañ ma ne la jeex nañ kay nga ne ma jeex nañ kay ma ne kan moo des asaba yi ñoo des ah muy asaba yi ñoo des muy al al al al ixwa al ashiqa wal ukhtu shaqiqa mooy uxuwa uxuwa ashiqa muy ñetti frère yi mbokkal ndey ak baay ñoo des ak ukhtu sha ak ukhtu shaqiqa ñoom ñoo des sœur bi mbokkal ndey ak baay te ñooñu ñooy asaba ji ñooy xaar li des ma ne la léegi ñoom bala ñoo kon plus seulement li nga séddale diggante jëkkër ji yaay ji ak ñaari frère yi mu bokkal wala sœur yi mu yaay frère li ñu leen jox plus leen ma xool ndax est-ce que boo ko comparé bopp masala bi dina ci mat sëkk wala dina des nga ne ma bien trois laa joxoon jëkkër ji moom laa jël man la kon bindal trois plus ma yokku ci lan bi ma jox yaay ji muy benn bi ma la am après nga ne mañ ma bokk ci plus de muy deux bi nga xam ne moom laa jox kan axwa ñaari frère yi mu bokkal nday ak baay wala yi mu bokkal yaay kese wala yi mu bokkal wala ñaari sœur yi mbokkal bokkal yaay ma ne la léegi kon deux boobu plus ko ci lu mu lay jox na ne six i ah mais ñii affaire bi jeex na ni ma ne loo am nga ne six ma ne mas masala bi lu mu doon siis ma ne est-ce que kon alxequl furuuta bi ahliha def nañ ko waaw jox nañ ñi suñu borom wax ñu jox leen jox nañ leen léegi lu ci aaya lu ci yonent bi alei saatu salaam teg baqiya lu des est-ce que am na lu des nga ne ma des des amul lu des ma ne la walla moo tax ñii nii amuñu ñii nii amuñu nga waaw lii de waaw waaw lii de moom moo dëppook affaire bi moom waaw c'est vrai lii moom waaw du ñu am de ndax asaba lañ te asaba du ñuy amee asaba <laughs> la amee du ñu am mu ngi noonu fama baqiya fa li awla rajulin zakara te ñoom lam yabqa shay'un dara de su fi ah, kon ñoom bon du ñu ama ah. léegi <laughs> lii nag la Seydina Umar ibn al-Khattab njëkkoon a première année xilaafaam bi kaa bi dafa ñëw nii la ko àttee hein léegi bi nga xamante ne ci la def lii Seydina Omar ibn al-Khattab ah léegi année bi ci tegu deuxième année bi mooy ah, deuxième année bi ci xilaafaam même cas bi ñëwaat cas bu mel nii Seydina Omar radiyallahu anhu attewaat même atte mooy liñ gis léegi nii mu attewaat même chose mu am nag frère yi ne ko am nañu ne bon loolu ay wuute la ko am nañu ne frère yi ci boppam mooy mooy mooy ñii ashiqa yi ñi nga xam ne ñoo ñoo ndaw si faatu mais ñoo bokku nday ak baay bi nga xam ne ñoom ñoo bokku nday mais comment ça se ñoom amuñu te ñaari frère yi wala ñaari sœurs yi nga xam ne ñoom yaay kese lañ bokk ak suñu ñun ñépp suñu mag ci dem bu doon dañoo considérer ne jigéen la goo xam ne seen mag la ñoom ñépp mais ñun suñu mag ji ji faatu dëgg la. ñun ñoo bokk ak moom ndey ak bàyyi nan lay demee ñun du ñu am ki mu bokkal suñu beneen frère sœur ñaari frère yi nga xam ne wala suñu ñaari sœurs yi nga xam ne yaay kese lañ bokk ñoom ñu am ñun du ñu am. ñu wax ko Seydina Omar radiyallahu anhu ne nag ñoom biñ koy wax dañ ne hab hab ximaara ñu ne ko euh, supposé ay bar duñu ñëw ne ko mais ñun yow sa kii bii nii man jaaxal na ma sa sa àtte bi yow yaa Umar ah jaaxal nañu parce que ñu ne ko pour wax ko ñoom logique li tax ñu ne ko lan moo tax ñun ñuy ñàkk te ñu ñaari frères yi wala ñaari sœurs yi nga xam ne ñoo mag suñu mag ji faatu par exemple bu dee mag la bu jigéen gi ñoom yaay kese lañ bokk ak moom ñu am ñun ñu bokk ak moom ndey ak baay du ñu am ñu ne ko hëb ann abana kaana ximaara am na ci yeneen riwaaya hëb ann abana kaana xajaran mulqan fil yam alaysat ummuna waaxida ha nee na ñu ne ko ah yaa amiral mu'minin supposé la rek law anna abana kaana xajara mooy bu doon suñu baay dafa nekku xeer mooy mooy lim ci jublu nag mooy ñu bañ koo considérer mooy fait abstraction ci suñu baay melal ni mooy yaa qaadi al mooy mooy le pré le le juge des juges mooy amirul mu'minin thani xulafaa ar-rashidin Abu Hafs radiyallahu anhu mais imaginez bu doon suñu baay dafa nekk aw xeer mooy ñu mooy pour wax ne ñu bañ koo prendre en considération mooy yow ñun li tax kon yow ñun li tax amuñu rek mooy suñu baay tax waaw image nañ imaginer aw xeer lañu bu ñu sànni ñu sànni ko ci ci ah, fil yab ma ci géej gi wala ci ndox mi am ci yeneen riwaaye hab anna abana hab anna abana kaana ximaara mooy imaginer que ne suñu bàyyi nekkoon am mbaam mooy mooy mooy liñ bëgg a wax mooy ñu nag kii faatu bu ñu bokkul woon bàyyi mooy nañ considérer ne suñu bàyyi existé wul mooy nañu considérer ne bàyyi bi comme si newu fi mooy fait abstraction fexeel yow ñun xoole ñu bëtu bi nga xoo bi ñii nga jox ñaar ñee nga jox ndax ñoom ñoom liñ bokk ak moom yaaya tax ñun nag ñun moom dañoo bokk moom ñaari mbir mooy baay ak yaay léegi ñun suñu bokk ak moom baay tax naruñoo am mais léegi considéreel nañu jàppoon ne comme si suñu baay yoo ñëw fi woon aw xeer la woon wala wu ñu sànni ci géej gi wala am mbaam la moo xam ne newu fi waa alaysat ummuna wahida est-ce que ñun ñu nag ñi nga jox ñaar ñi nga jox te bañu bu ñu considéré woon ne suñu baay newu fi mooy mooy mooy mel ni nekku fi mel ni ñun bokk am mooy bàyyi jooju nañ nañ ko teg ne est-ce ñu nag ki faatu bokkuñu yaay ak tamit ñii nga jox est-ce que ñii nga jox ak ñun bokkuñu yaay ñu ne fastahsana dhalika wa qada baynahum bitashrik Seydina Omar rafetlu mbir mi ne ah waaw loolu de mooy en ñoom liñ ko bëgg <laughs> wax mooy <laughs> waaye yow mais c'est que xoolal bu dee man ñun ñi bokk ak moom ndey ak baay manuñoo am ana naka ki bokk ak ki faatu baay yaay kese di amee te ñun duñu am hein hein léegi kon boo seetloo kon boo comparé deux dafa mel ni kon ñun suñu problème bu dee man nañ koo woowe problème mooy kon ñun suñu papa léegi nag suñu papa jooj considéré ne aw xeer la aw aw buñ sànni ci géej gi wala ci ndox mi wala mu nekkoon am mbaam mooy daal liñ bëgg a ñu bañ koo nga faire abstraction bañ koo considérer est-ce que ñun ñi nga jox taxañ ñu ñun bokkuñu yaay ñoom li tax ñu am muy yaay yaaye tax yaay juñ bokk ak madame A mi moo tax ñoom ñu mën a am. mais est-ce que ñun it bokkuñu ak ñoom ñun bokkuñu ak ñoom loolu la même chose mooy ñun ñooñu est-ce que ñun bokkuñu ñoom ni ñu bokkee yaay ak madame A ñun noonu lañ bokkee yaay ak madame A kon lan moo tax ñoom ñuy am parce que seen yaay mi nga xam ne mooy suñu yaay ñun nag ñu war a ñàkk. Hmm? Seydina rafet lu lool nee na wa ñu ne wa qadaa baynahum bit tashrik mu daal di leen mu daal di àtte boole leen loolu noonu mooy. mooy boole leen lan lan la leen di boole mooy un bi nga xam ne moom la alquran ne fa in kaanu min zalika fa hum shurakaa'u fi thuluth bu dee ne ëpp nañu loolu ah, ñoom ñooy bokk thuluth bi mooy bam naan axum mooy aaya douze bi ñu foo xam saan inim wa in kaanat wa in kaana rajulun yurathu kalaala aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth mooy foofu lool la mooy thuluth boobu nga xam ne ñoom la frère yële yi bokk ak madame a yaay kese yim leen jox loolu la ne finalement bon da ngeen koy bokk ak ñii ak ñii ngeen xam ne yéen bokk yaay mais quand ñoom madame a tamit ñoo bokk baay loolu la àtte ci deuxième année bi mooy ñaareelu année xilaafa ba ci kaab yi ñëwee lool la mujj àtte am na sax ñu ne Seydina Zayd ibn Thabit moo ko wax lool ne ko hëb waaye loolu euh, li gën a en tout li gën a lëng ci nettali bi mooy ne non ñi ko wax mooy frère yi ci boppam ñoo ne ko hëb anna abana kaana xajaran mulqan fil yammi aw kaana ximaara ci yeneen riwaaya léegi eh, bi Seydina Omar radiyallahu anhu defee lii bi mu defee lii gaa yi ne ko gaa yi ne ko eh, ñu ne ko <coughs> mais eh, innaka qadayta fi awwali aamin bi xilaafi haaza fa qaal tilka ala ma yow yaa yow li nga àtte fii la nga àtte woon dafa wuute ah <coughs> yow li nga àtte tey wuti nag la nga àtte woon avant mooy at mu njëkk ma ñii da nga xañoon ñu ne ko mais yow li nga àtte woon sa at mu njëkk kaa bii même bi lañ la joxoon nga xañoon leen tey nga ñëw ne at mi ren nga ñëw ñu indiwaat même kaa bi posé waat ñii wax la lool ñu ñëw boole axuli ummu ñaari oxwali umm yi ñi bokk ak frère yi mbokkal yi ndaw si dem bokk ak yaay nga boole leen ak frère ak sœur <coughs> yi mbokkal nday ak baay nga boole leen surus ba nga xam ne alxuraan dane <coughs> nañu ko jox ñële ñi ci kaw ñu bokkal yaay kese mooy ngir won ne alaysa baynahuma tawaaqud ya amiral mu'minin est mooy est-ce que amul benn contradiction entre li nga àtte woon ak tey mu ne tilka ala ma qadayna wa hada ala ma tilka li ngeen may fàttali loolu lële que ne année bële moom la àtte woon loolu ñu ngi ko tegoon ca kaw lañu àtte woon te amoon na fu ma ko teg fu ñu ko teg wa hada ala ma naqdi tey nag lii ma àtte tamit am na fu ma ko teg waaw mooy fi mu ko teg mooy li ko gaa yi wax <coughs> li ko gaa yi wax xam nga booy kii ci wàllu euh, danga naan c'est vrai que affaire bi naka la koo xam ne yaay kese la bokk ak ki faatu am ci miraas mi te ki bokk ak moom ndey baay manu am <laughs> wala ñii bokk ak moom day ak bàyyi mais loolu xam nga tontu bi wax nañ la ko sànk <laughs> mooy sœur <coughs> sœur germaine am ki tax amul mooy frère bi frère bi la même am na ñuy ñett lañ mais même bu doon benn rek ndax moo ko yóbbu asaba <laughs> te ko yonent bi saa saa nag da ne woon fama baqiya fali awlaat yu la <coughs> zakat <coughs> euh, léegi lii mooy xew-xew bi lii la lii mooy al alatul musharrika wala musharraka wala mushtaraka mooy Seydina Omar radiyallahu anhu le fait fekk mu boole leen un tiers ñaari sœur yële wala frère yële mu bokk bokk ak madame Ami faatu nday ak baay non baay yaay kese yaay kese seen un boobu mu boole mu mu mu ñëw partager ko boole ko. jël frère yi mbokkal nday ak baay ak sœur bi mbokkal nday ak baay moom mi faatu boole kook ñële ñoom ñépp ñu bokk loolu tan buñ koy bokk bu boobaa li zakari mislu hazzil unsayayni du am mooy ñoo koy bokk bis sawiya mooy góor ak jigéen ñoo ciy tolloo parce que lu tax nga ne ma ma la xam nga lu tax parce que alquran cër bii ñi mu ko joxoon mooy ñi nga xam ne frère wala sœur li umm lañu ñi nga xam ne frère wala sœur yoo xam ne ñokki dem yaay kese lañ bokk te ñooñu comme que duñu asaba ñoom moo tax fa hum shurakaa'u fi sulus fa hum boobu dooy góor kese góor ak jigéen na ci yem loolu moo tax boroom xam-xam yi mu nekk ijmaa ne lii day wane ne ñi muy wax mooy sœur yoo mooy ñii xam ñoo xam ne frère wala sœur yoo xam ne ñokki faatu yaay kese lañ bokk ndax ñoom ñooy séddoo bi sawiya parce que bu asaba duggee nag bu dee ci côté asaba la foofu li zakari mislu hazzil unsayni day ñëw waaw bu dee li leen boole li tax ñoom ñuy doon mooy ak ki faatu côté bàyyi la bu dee côté boobu la ñoom ñoom góor day jël benn noo góor day jël ñaar jigéen jël benn mais fii nga ne mais asaba dugg nañ ma ne la non xam nga lu tax parce que asaba asaba gi muy ñetti frère yu góor yu euh, am yu góor yi ak benn sœuram bi nga xam ne ñoom ñii ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ak madame Ami Faatu ñoom ñi ñu fekk si la ñooy ñoom dañ leen a xëcc ñu ñëw fekk si ñoo xam ne ñoom nañuy séddoo